ñu gën koo xam ci kitaabul buyuu ginnaaw bi nga xam ne gisoon nañu introduction ci bunt boobu ak définition bi gisoon nañu lan mooy àttey njaay gisoon nañu lan mooy àttey njaay ah, gisoon li nga xam ne mooy arkaanul bay' muy ponk yi nga xamante ni nii ñoom ñoo war a daje ngir loolu ñu mën koo tuddem njaay ci wàllu sharia waxoon nañu ne dafa composé woon ak juróomi mbir bi ci njëkk ci ñaar ñi nga xam ne ñooy kiy jënd ak li muy jënde ak kiy jaay ak li muy jaay ak li nga xam ne mooy dox seen diggante ngir ñu xam ne ñii daldi nañuy gërëm transaction bi tey nag insha allah ñu waroon a gis ñeenti mbir yooyu nga xam ne bu ñu ko gisee ba pare après ñu gis li nga xam ne mooy al buyu' al muharrama façon njaay yi nga xam ne dañ koo xaraamal kon buñ jëlee partie kiy jënd ak kiy jaay en général lañ leen di boole di leen boole al mooy am fas mooy contrat bi la lié waa ji mooy yéen ñaar ñiy fas nga dégg alxuraan oh. yaa ayyuhal amanu awfu bil uqud yéen ñi yàlla dee leen matal seen li ngeen fasante seen kóllëre yeeg mooy yi ngeen waxante ba joxe seen kàddu na ngeen koy matal ñaar ñi nga xam ne mooy kiy jënd kiy jaay dañ leen di woowe al aqidaan ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy acteur u transaction bi en général noonu lañ leen di boole après ñu ne as-saman ak al muthmin wala al muthman après ak as-sigha ah, léegi charte ki nga xam ne mooy kiy jënd kiy jaay seen chart ñoom ñaar mooy ñoom ñaar la ñuy boole parce que boo leen baree it wax kii li nga wax fii ngay waxaat feneen rek loolu mooy bi ci njëkk mooy il nekk koo xam ne day ànd ak xurriya day ànd ak xurriya day am li nga xam ne mooy liberté mooy foog mu nekk koo xam ne ku libre la waaw nekk koo xamante ne ku libre la ndax ndax lan ah, mooy xam nga jàmm dañ koo moom ku ñu moom manoo di xanaa xanaa xanaa xanaa ki ko moom ne ko jaayal jaayal ma lii waa ci bu boobaa dina baax mais bu loolu amul mooy comme que moom dañ koo moom manu la moom waaw manu la moom ndax yonent bi alayhi salaatu salaam xam nga am na xadiis bu mu naan te mu ci saxiixayni man baa'a abdan lahu maal famaaluhu li baa'ihi illaa an yashtaritahu al mu ne képp koo xam ne dafa jaay ab jaam ah ki nga xamante ne nii moo moom alalam ki ko jënd ko moom ba mu ne ki nga xam ne dafa jaay dafa chartal ne non non non moom laa la jaay mais alalam déet ah. kon lool mooy wane ne kon ki nga xam ne moom moo may lan mooy moom moomul dañ koo moom li mu am sax ki ko moom moo ko moom moo tax il faut njaay ni kooku nekk koo xam ne tàmbul hurriya wala mu nekk koo xamante ne nii dañu jaam la mais dañ koo délégué dañu ko dañu koo délégué ngir lan ngir mu mën a jaay kon loolu benn condition la ci ñaari côté yépp ak jënd tamit voilà léegi euh, beneen bi mooy il faut mu nekk koo xam ne day nekk ku majeur mu nekk koo xam ne day majeur parce que bu dee ne koo xam ne majeurul mooy nit ñi man nañ koo nax waaw mooy nit ñi man nañu koo nax mën nañu koo nax mën nañu ñëw euh, ab xale boo xamante ne nii mooy mooy mooy mooy mooy jënd waa ji mën na koo nax léegi nag moo am xam nga waxoon nañ la am na xale boo xam ne mu may gis la moom dafa nekk koo xam ne xale la boo xam ne dafa ràññee te mooy koo xam ne yafhamu aljawaab wa yuslihu yafhamu alxitaab wa yuslihu aljawaab dina comprendre discussion te tamit dina waa te day tontu tontu yoo xam ne yu jaar yoon la waxuñu nag ñu ne ko keekat la mu ne ciy diw la taxul ñuy wax foog mu nekk koo xam ne mooy loolu du doy waaw ndax rufi alqalamu an thalath an as-sabi hatta yablugh loolu moo tax gone il faut mu nekk koo xam ne mumayyiz la koo xam ne ku ràññee la voilà euh, léegi léegi loolu loolu tamit fokk ñu daal di koy canaliser bu dee ne dafa jënd loo xam ne gis nañ ne amul benn njariñ amalu ko njariñ dañuy xam ne kii dañ koo nax waaw loolu dañuy xam ne kii dañ koo nax am na nag ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñoo xam ne dañ ne noonoom même euh, xale bi nga xam ne dafa ràññee sax moom ak njaayam kiiwul quoi du dox waaw ndax li alquran ne wabtalul yataama hatta idha balaghu an fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwaalahum ah li suñu boroom ne examiner leen xale yi nga xam ne ay jirim lañu nekk ci seen tutelle xatta ida balagu nikah ba ni ñuy àgge foo xam ne mooy ci la ñuy majeur mën a sëy kon loolu mu ci jamono jooju la wax ne fa in anastum bu ngeen seetloo de gis ne ñoom ñii ñoom ràññee nañu nekk nañ ñoo xamante ne kenn mënu leen a nax mu ne bu boobaa nag fa te mën nañoo tasarruf ci seen wàllu alal di ci soppandiku mu ne bu boobaa fadfa'u ilayhim mu jox leen leen seen alal yi noonu am ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu ne aay bii moom day wane ne comme que moom gone boobu ngeen naan mën naa ñenn ñi ne bon bu dee mu mayis la man na nekk waaw léegi ñoom ñu ne sauf ko problème bi mooy hein comme que maalul yatim moo gën a garaaw hein maalul yatim moo gën a garaaw mooy alalu jirim te loolu suñu waroon dane xattaa balaghun idha balaghun nikah ba ni ñuy àgg foo xam ne ci lañuy mën a dence ngeen examiner leen kon kay loolu mooy kon al mumayyiz tamit am njaayam day nekk loo xamante ne nii du mën a nekk parce que euh, gone la ba léegi léegi nag kon loolu mooy deuxième bi après li nga xam ne mooy al al xurriya mu nekk koo xam ne day nekk koo xam ne day majeur waaw ah. bokk na tamit ci kii yi mooy il faut waa jiy jaay soit mu moom li muy jaay wala ñu délégué ko loolu ci condition yi la ndax laa tabi' ma laysa 'indak li yonent bi alayhi salaatu salaam Seydina Hakim waxoon Seydina Hakim ibn Hizam comme ni ne ci sunanul arbaa ne ko laa tabi' bul jaay maa laysa loo xamante ne nii nekkul ci sax moomeel te manoo moomoo ko waaw mooy il faut mu moom ko wala ñu délégué ko ne ko jaayal ma wala jëndal ma manoo jël alalu jàmbur nag en tant que kuy jënd dem di jënd loo xam ne yow nit a ko moom te joxula ci ndigal wala nga jël alalu jàmbur wala marchandise jàmbur di ko jaay te joxuñ ci ndigal mooy moomoo ko mooy il faut tamit waa ji ah, te lool mooy li gën dëgër que lool ci la ndax laa tabi' ma laysa 'indak waaw bul jaay loo xamante ne nii moo moo ko comme que nag ko mooy mënoo ko jaay man manumaa romb fii gis marchandise yi jàmbur ma commencé am benn waay bu romb ma ne ko kaay ma jaay léegi nag wax ji mooy bu ma ko jaayee bu ma ko jaayee bu waa ji jaayee marchandise su jàmbur waa ji ñëw d'accord am na ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi yu ne njaay ma dafa yàqu waa ji bu ñëwaatee day façade meneen njaay am ñu ne non waa ji bu ñëwee d'accord ci ne waaw bon d'accord naa ci lim ma jaayal day baax voilà waaye mooy comme condition il faut waa ji li muy li muy jaay mu nekk loo xamante ne nii lu mu moom la waaye tamit bokk na ci condition yi mooy euh, kon waa ji il faut mu nekk que ni <laughs> day moom affaire bi loolu condition kiy jaay kiy jënd fekk soit mu moom ko wala ñu délégué Euh, troisième bi nag condition ci gaa yi mooy il faut ñoom ñaar mbir mi mu nekk ñoo xamante ne mbir mi da leen a neex kenn force wala waaw defuñu ko parce dañ leen a teg benn boom ci ci ci bopp wala ñu forcer leen déedéet mooy il faut mu nekk an taradin voilà an nga xam ne moom la alxuraan doon wax ne njaay yi dee leen jaay seen biir illaa an takuna mooy yéen ñi gëm yàlla laa takulu amwaalakum baynakum bil baatili illaa antaku takuna tijaaratan an taraadin minkum gisoon nañ ko ci jotaay bi wees ndax suñu boroom ni wax ne yéen ñi gëm yàlla ah bu leen lekk seen alal yi seen diggante ñenn ñi di lekk alalu ñenn li ci ci neen lu dul illaa lu dul an takuna mu nekk tijaaratan am njaay an ci loo xam ne mooy ci kaw lu ngeen gërëm la loo xam ne mi ko bu bàyyeekoo ci yéen kon il faut ñu nekk ñoo xam ne dañu libre ci seeni seeni jëflante seeni tasarruf seeni soppandiku waaw loolu la kon nag ci noonu lañuy xame ne kon bay'ul mukrah koo xam ne dañ koo dañ koo forcer loolu euh, am njaayam du nekk loo xamante ne nii du wér ak koo xamante ne nii euh, moom gars yi dañ koo teg ci situation mooy benn la rek ku koo xam ne dañ koo forcer hein ne ko nag foo jaay foo jaar bi nga jaay mbir yi boobaa looluy dund la kon condition yango waa ji day nekk ku libre nekk koo xamante ne nii day nekk koo xam ne ku am ku majeur am na nag par exemple ci maalikee rahmatullah alayhim bay'ul mumayyiz mu euh, ma mumayyiz dañ koy dañ koy doxal voilà mais ci ay condition tamit mais en général ñoom dañuy d'accord que euh, ki nga xam ne mooy almumayiz ki nga xam ne moom xale bu ràññee la hein moom ak doxam ak ak ak njaayam day dox loolu nag lañuy ràññee gi euh, nit mën naa nekk mag mais mu màndi euh, njaayum màndikat hein xamul sawaay fu fu fu biddiw yi féete kooku am jaayam bu baax parce que àndul ak sa bopp il faut mu nekk koo xam ne li muy jaay da koo moom walla mu nekk koo xam ne dañ koo délégué waaw il faut mu nekk koo xam ne li muy jaay soit moom moo ko moom wala mu nekk loo xam ne waa ji dañu koo délégué dañ ko du du dañ ko wakiil la waaw mooy moom wakiil la dañ ko chargé ne ko man nga ñoo jaayal lii man nga ñoo jaayal lii léegi bi ci mujj mooy ñu nekk ñoo xam ne njaay meek njënd mi da leen neex dañ koo gërëm forcé wuñ leen ne bi ngeen jaay wala di ngeen jënd par force léegi bu ñu xamee loolu kon ci charte waa ji nga xam ne ñaar ñi nga xam ne ñoom ñooy doxal transaction bi kiy jënd ak kiy jaay léegi nag mu des mooy al musman hmm? mooy charte silaa bi mooy li may jënd marchandise mi ak tamit bu fii dañ koy boole charte beneen bi mooy charte ban mooy euh, euh, euh, walla nañ yem noonu mooy li nga xamante ne mooy mooy marchandise mi al muthman li ñuy njëgal loolu dafa am ay conditions conditions yi mooy il faut mu nekk loo xamante ne nii hein eh, li ñuy mooy li may bëgg a jënd waa bu ñuy bëgg a jënd ak waa tamit li mu bëgg a jaay il faut mu nekk loo xamante ne nii eh, lu lu lu lu existe la hein lu existe la loolu mooy la mooy il faut man li ma lay jaay mu mën a nekk loo xam ne lu may mën a quantifier wala lu may mën a gis wala lu palpable la jaay naa la niir yële di dem déedéet wala mooy loo xam ne existé wul comme ma ne sama xarum bali xarum ba baali baali bi de jaay naa la lim ëmb déedéet loolu moom du dox parce que dafa existé wul waaw kan moo la ne dina dina dina dina judd ci ci ci ci jàmm loolu ba nga naan da nga koy jaay noonu mooy loolu noonu du dox wala nga ñëw ne hein man de jaay naa la hein sama xar mi jaay naa la soow mi nga xam ne moo nekk ci ci ci ween yi loolu it du dox parce que yow xamaguñ ñaata la ñaata litre la xamuñ ci dara nga ñëw ne ni mu nekkee ne jaay naa la ko loolu mooy kon condition li ngay li waa ji di jaay ak waa tamit li may jënd mooy foo mu nekk loo xam ne lu existé la comme ma bii laa lay sama tool bii laa lay jaay waaw ñu xam la mais ay jaay naa la euh, euh, euh, <laughs> mooy lool lool waraate ne hmm? walla xoolal sama euh, déwén de euh, nawet bii di ñëw insha allah sama tool bi de jaay naa la ko mooy meññeef ma jaay naa la ko mooy loolu existé wul moom loolu loolu loolu existé wul moo tax façon jaay yooyu mooy chart bi kon il faut mu nekk li nga xamante ni nii day nekk loo xam ne lu existé la waaw pas loo xam ne nekkul moom laa la wax keroog naan gaa yi nga xam dañuy ñëw di la jaay yoo xam ne ba du dara ba pare di la gëmloo ne yow say mbir yaa ngi nekk en forme wala yaa ngi nekk en ci alors que loolu demewul noonu mooy façon loolu ay façon nax la lekk alalu nit ñi ci caaxaan waaw voilà léegi. Euh, li nga xam ne mooy alal ji tamit parce que fii moom laa bëggoon def cinq cinq mais nañ ko mujj def mooy euh, ci charte yi dañ comme niñ dugale fee ñaar kiy jënd kiy jaay fii dañ fiy dugal euh, li ñuy jënd ak ak njëg gi liñ koy jënde muy alal ji ak marchandise bi euh, il faut beneen condition mbir mi mu nekk loo xamante ne nii mooy li ñuy jaay ak alal yi ngay joxe ah li nga koy weccoo xam nga wax nañ la jaay du du tout le temps xaalis lay doon wax nañ la genre trop loolu ci façon jaay yi la waaw troc mooy man damay joxe li nga xam ne du xaalis laay joxe waaw loolu nag waxoon nañ la loolu bu dee al asnaafur ribawiya il faut mu mat mooy yi nga xam ne riba da ciy dox. comme ay or ak or xaalis ak yooyu bu génnee yooyu yonent bi alayhi salaatu salaam nee na fa idaa ixtalafat al asnaaf haadihi fa bii'u kayfa shi'tum idaa kaanat yadan bi yad kon mooy troc day am wala sax nga ñëw euh, weccoo lenn mën naa nekk ma jël sama veste bi weccoo ko ñaari sabadoor loolu mën naa nekk xam nga loolu façon tabaadul la waaw mooy troc loolu lañ naan trop loolu mën naa nekk ma jël quinze livres daal di koy weccoo ak benn ordinateur loolu mën naa nekk loolu mën naa nekk loolu lépp ma jël euh, quinze ay ay ay ay dàll yoo xam ne euh, yu baax la ma weccee ko dàll yu bari loolu mën naa nekk sama kër gi nekk Los Angeles waa ji ne man sama kër gi nekk Los Angeles laa bëgg ñu weccoo yow nga jox ma sa ñaari kër ya senegal ma jox la bii loolu it mën naa nekk waaw léegi kon mooy li ñuy jënd ak liñ koy jënde il faut mu nekk loo xamante ne ni nit ki ku nekk day mën a jox keneen ki ki jënd ñu jox ko li mu jënd waaye ki jënd it mu jox waa alal alal ji li nga xam ne moom lay fay pour jënd lool il faut mu nekk loo xam ne ci ci ci ci transaction bi ba muy fasu loolu mën a ne waaw ndax lépp loo xam ne waa ji mooy il faut waa jiy jaay man koo livre mën a jox waa li mu jënd waaji man koo jox alal ji bu dee ne waa ji moom man na moom day jaay ordinateur mu ñëw waa ne ko man bii laa soxla woon marque Toshiba mu ne ko waaw moom de 400 euros lay jar mu ne ko baax na léegi jox ma mu jox ko waa ji joxu ko te waxu ko lu leer loolu loo njaay moom baaxul waaye waa ji bu gëmloo waa ji ne ko man ay marque Toshiba yoo xam te du ko te waa ji li muy jaay mooy amu ci benn amu ci mainmise amu ci mainmise te loolu dinañ ko gën a gis ci li nga xam ne mooy euh, euh, njaay yi nga xam ne dañoo xaram waaw loolu mooy lan hein comme waajoo xamante ne nii ak gétt la yor géttu xar la yor am kuy mu rëcc benn waay ñëw mën a ko gis kuy ma rëcc jaay naa la ko wala sama xar ma de dafa réer jaay naa la ko déedéet ndax kooku mënu la ko livrer <coughs> nan la lay jaay loo xamante ni mënu ko livrer moom moom da koo rëcc ba xam ba nga koo jàpp nan la la koy jaaye wala mu ne la gis nga pigeon ba leen di daw ca kaw wala pitax ma leen di naaw jaay naa la ko déedéet ba daw jaay naa la ko déedéet loolu man da loolu dinañ gën ñëw ci façon jaay yi yi nga xam ne xaraam dafa xaraam mooy ak li nga xam ne mooy jaay naa la suñu géej gi jën wa ci géej gi jaay naa la ko jaay nañ leen géej gi loolu loolu tamit man da nekk yow xamoo ñaata jën fi nekk xamoo lan lañ nga ñëw ne jaay naa leen jën jaay naa la jën wi ci biir ndox mi wala jaay naa la mbonaat bi ci suuf si biy gas ci suuf loolu lépp ay façon yooyu man da nekk hein loolu man da nekk déedéet mooy kon il faut condition mu li ngay jaay nga man koo joxe yow mi jënd jaay tamit nga mën a jox waa ji tamit li nga boo jëndee nga man koo jox xaalisam wala boog li ngay échanger moom waaw am na beneen charte boo xam ne ba léegi ci li ñuy li ñuy li ñuy jënd ak li ñu koy jënd muy alal gi mooy il faut mu nekk loo xam ne lu nit mën a moom la waaw il faut mu nekk loo xam ne lu moomable la waaw tout ce qui n'est pas moomable loolu nit mënu koo jaay yow da nga ko warul a am sax par exemple xam nga lu mel ni gisoon nañu oh, bañ naan waa ji euh, ku jàpp instrument musicalu nit daal di koy yàq wala nga sàcc ko <laughs> kenn sax bu yow nga bàyyi ba mu nëbb fa mu ko denc nga bàyyi bu guddi nga ñëw jël ko yóbbu kenn mooy kooku ko ko ko kenn du dagg loxoom parce que dafa sàccu ab ab ab waaw masalatul guitare saa kenn du ko ndax riiti gi la sàcc déedéet parce que waa ji daa warul woon am loolu mooy tamit waa il faut marchandise mi wala li ngay li ngay échanger ndax xam nga mooy troc bi ma la wax nit mën na ñëw mooy mënoo ñëw ne comme xam nga sàngara moom jullit waru koo am. nga ne ma way sa waay sa ordinateur bi te ma koo jaay ak ñetti ma ma ma jox la fukki njaqi euh, tàndarma kii euh, sàngara nga jox ma sa ordinateur bi mooy loolu mënoo ko we loolu man da ne parce que condition bokk na ci li ngay yow li li ngay weccoo li ngay jënde mu nekk loo xam ne yow war nga koo mën a moom naka noonu waa ji li mu lay jaay il faut mu nekk loo xam ne ab jullit war na koo mën a moom manu ñëw ne ma man jaay ma ma yor samay billet sawaay samay dalasi mu ñëw mu ne ma sawaay ne ma dama lay jaay mbaam mi mbaam mbaam mbaam su mbaam kii mbaam euh, waaja xuux mu ne dama koy jaay non non parce que loolu noonu manoo waru ko woon moom voilà loolu waru ko woon moom ba koy jaay loo warul woon moom nag manoo koo jaay voilà mooy lépp loo xamante ne ci charia dañuy tere ku ko utiliser waaw ku ciy jariñoo walla di ko jéem ndax njariñ da cay amul sax di ko utiliser loolu noonu dañu ko xaraamal voilà mooy ci loo xam ne daruura amu ci xam nga ñu ngi la doon wax jotaay bi weesu bon foog naa lañuy wax comprendre dañ ko quoi mooy ci temps normal la ñuy wax. voilà ci temps normal que ne yooyu comme yonent mi alayhi salaatu wa salaam xarama inna anna allaha wa rasulahu xarama bay'al xamri wala bay'al mayta buur yàlla ak subhaanahu wa ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam xaraamal nañ jaay médd loolu foog naa xam nañ mooy temps normal loo xam ne daruura amu ci mooy waa ji nekkul ci nécessité nga xam ne amul leneen lu dul loolu loolu taxul ñuy wax waa loolu la léegi euh, kon loolu benn charte la boo xam ne bu am am solo la waaw loolu la <laughs> léegi euh, foog tamit yow li ngay jaay am na beneen condition mu bañ a nekk ci yi nga xamante ne day tax day yàq day yàq transaction bi mooy bu dee jaay moo xam ne ci riba la loolu moom taxul ñuy wax waaw loolu taxul ñuy wax mooy njaayum riba moom taxul ñuy wax mooy moom biñ jóge rek presque benn la mooy beneen bi bi ko jiitu këne yow il faut mbir mi mu nekk loo xamante ne nii dañoo xaw niroo mais mooy dagan naa loo xam ne dafa dagana moom mais façon mooy façon njaay yu xaraam yi tamit loolu man da ne loolu euh, man da euh, yi euh, am na <laughs> loolu nag loolu nag li ñuy wax nii bala ñu jàll mooy am na ñu koy formuler neneen ni affaire bi mooy li ngay jaay il faut mu nekk loo xam ne lu laab la waaw parce que xam nga am na gis lu lu loo xam ne dafa sobewu nit manu koo jaay ah non ah comme nédd ak sàngara nga xam ne li loolu mooy dafa sobewu sàngara sobe la mooy mënoo ñëw di ko jaay déedéet loolu mënoo ñëw di ko jaay parce sobe la léegi euh, loolu it beneen beneen beneen charte léegi mu am naa moom musiciens yi moom <laughs> ak sëriñ si leen di jàppale moom dinañ choqué wu quoi mais ñoo yey choqué wu quoi ndax musiciens yi sax ci boppam ñoom xam nañ lañuy def baaxul li gën a garaaw nag mooy sëriñ si leen di jàppale moom ñooñu moom mooy ñi nga xam ne c'est ñooñu lañ waroon a wax ne ku wàcc sax ànd ànd boo dem fekk fa borom moo taxit gaa yi di gaa yi seeni sëriñ de <laughs> si gaa yi ñooy seen sëriñ boo gisee caaxaankat yi ñooy sëriñu gaa yi naan ñooy sëriñ si <laughs> loolu nag euh, mooy mooy mooy monde à l'envers bokk na ci façon jaay yi kii mooy waajoo xam ne moom ay ay ay xërum lay jaay mooy loolu dafa xaram parce que xërum war koo moom xërëm waaye ñuy defari xërëm di ko jaay kooku moom mooy loolu dafa tara loolu noonu ah ah loolu manu nekk de gaa yi nga xam ne dañuy tabax gandi sculpture mooy ay statue parce que xërëm mooy bu ko waaji jàppee di ko jaay mais bros di ko jaamu mais en dehors de ça loolu benn problème la am na beneen problème mooy di ko yàtt ak loolu mu am jëmm taxaw nii nekkum nit comme ni gaa yi def léegi seen dëkkee rek waaye yow fële fa fa fa fa nit kooku ñu def mu ànd ak doomam ak xaw ma lan mooy loolu la façon yooyu mooy loolu noonu par exemple nit manu koo jaay ah. ngandum kii gaa yi def benn ab cheval am ko ci yéeg nga ñëw ne dama koy jaay loolu yi dafa xaraama jaay mooy ne façon jaay yooyu yépp loolu man da ne waaw akbar alors que gaa yi léegi mooy yooyu moom dangay wax gaa yi di la ko daganal mais loolu waxi caaxaan la waaw loolu waxi caaxaan la loolu moom ko la ko wax jàppal ne moom ci boppam boo masul woon a gisul caaxaankat bi boo nga jàpp ko te xam ne moom min akbaril caaxaan yi yéen bokk na ci ñi dàq caaxaan bés boo ko fi bawee nag di seeti keneen ah mooy yaa ko def ah mooy yow yaa ko def léegi loolu kon mooy condition yooyu mooy condition ci affaire loolu la kon mooy lan pour ñu waxat ko il faut mu nekk waa li li ngay jaay wala li ngay jënde mu nekk loo xamante ne nii day exister di jaay ay ay loo xam ne exister wul loolu man ne waaw loolu man sama robb bi di dafa réer jaay naa la ko déedéet loolu man da deuxième mu nekk loo xam ne waa ji da koy mën a livrer loo xam ne lu ñu mën a palpable man ko nga man koo jox waa ji moom it li ngay jënd yow nga man koo jox tamit li nga koy jox ngir mën a jël marchandise il faut mu nekk loo xam ne nit ki mooy manuma toog fii di jaay loo xamante ne man manuma ko livrer mooy bu waa ji bu ma ne woon waa léegi li nga jaay man nga ma ko jox manoo ko jox naan ko ah, loolu jaay moom baaxul waaw mu nekk loo xam ne lu daggana am la lu dagana moom la beneen condition beneen mooy mu nekk loo xamante ne ni du nekk ay façon ay riba ak yooyu yoo xam ne parce que riba xam nga affaire bi mooy riba ci li muy nekk xam nga zahabu bi zahabu mooy xaalis bi wala or bi mooy or bi ci boppam du lool moo xaram mais ni ñu ko utiliser la ndax waa ji dafa ñëw ne. jox ma ci cinq grammes parce que maa leen ëppale valeur nag yow cinq grammes laa lay jox yow nga jox ma dix gramme door parce que sama bosa gi ne kii yooyu moom du dox voilà loolu du dox léegi nag mu des kon gis nañu charte kiy jënd kiy jaay li ñuy jënde ak li nga xam ne moom li ñuy jënd léegi nag mu des li nga xam ne mooy as-sigha mooy li nga xam ne est-ce que mooy loolu lépp bu amee waa est-ce bi mooy <laughs> ah il faut waa ji ne ko jaay naa la waa ji ne d'accord naa est-ce que loolu forcément daa war a am ci affaire yi wala njaay mi du baax foog naa li ma wax leer na wala leerul mooy est est-ce que pour njaañu baax waa ji day am luñ naan ijaab ak xabul waaw mooy waa ji hein ah ne ko jaay naa la ma jaay naa la lii mu ne ko waa jënd naa ko bu d'accord naa wala jaay ma lii waa ji ne ko waaw jaay naa la ko est-ce que loolu il faut wax ji am ci hein loolu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi dañ cee euh, am nañu ne te lool wax la ci ngiiru imaam ahmad këne euh, rahmatullah alayhim euh, ne affaire bi il faut expression bi ama ah, ndax antaraadin boobu mooy minkum du nekk lu dul waa ji ñu waxante lu leer il faut ñu waxante lu leer voilà il faut ñu waxante leer par exemple am na exemple boo fi joxe woon bee weesu loolu noonu ci ñi waxu ñi dox mooy <laughs> maroom butiki waa ji wala magasin wam wala fi muy jaaye mu ñëw yére yi muy jaay mu def cay étiquette yoo xam ne da cay def prix bi ma ñëw jóge fa la ñëw nuyu ma ko waxuma dara waxul waxuma ma ma yëkkati affaire bi xool gis prix bi cinq euro wala dix mille francs ma jël dix mille francs jox ko jël dem mooy ci waxu ji mooy loolu du dox parce que gars yi waxuñu dara te loolu <laughs> ngiru zahir yi tamit loolu lañu wax que ne loolu du dox voilà mooy loolu lañ naan bay'ul mu'ata bay'ul mu'atat moom dañ naan loolu moom du dox parce que bay'ul mu'atati bay'ul mu'ata parce que ijaaba qabul amu ci te loolu mooy expression bi nga xam ne ci la mooy an taradin minkum ci loolu la mën a jaar ñu ne loolu foofu lañ mën a xamee ndes wax ndax waa ji gërëm na njaay mi wala déet mais ñëw rek taxaw <laughs> way romb rek xool mbir mi après jël dem waa ji kii non non non non non non loolu loolu du wane am taraadin quoi <laughs> waaye nag insha wax jii du lu gën a dëgër voilà du lu gën a dëgër lii dëgër insha allah mooy waxu ñu mel ni waa Maliki yi rahmatullah alayhim ñu ne non non oh. euh, mooy jëf yi tamit day day day day tekki euh, taraadin ji si waaw da koy tekki te riwaaya la buñ jële ci imaam Abu Hanifa rahmatullah alayhi euh, que ni affaire bii nii euh, même euh, Hanbali yi ki imaam Ibn Qudaama al-Hanbali rahmatullah alayhi moom ci lii la d'accord que ne si lii mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër que ni affaire bi c'est pas obliger tout le temps ngi ñëw ne waa ji damay jënd mu ne la waaw d'accord naa il wax ji du ne wax ji forcément mu am sinon du baax sinon du baax. sauf que ñiy wax wax ji ñoom dàquñu tamit ne bind man da ne ah voilà bind boo xam ne mooy bil kitaaba mais ñoom liñ man dax kitaaba doon day taxaw mooy bind ab kii bind leer ne waa ji man de damaa bëggoon a jënd lii waa ji tontu ko na ko d'accord naa léegi mu ne ko léegi nooy def mooy liy xew ci internet price minister wala gaa yooyu yow waa ji xam nga xam nga xam nga ci yow amul fenn foo wax da ngay dugg gis dugg di seet benn tablette boo bëgg a jënd nga gis ko ci Bon Coin non euh, price ministre nañ wax foofu ndax Bon Coin après di nga woowaay euh, ma gis euh, vente flash wala yu mel noonu ma bëgg benn ne ah jël naa waa ne ay wax ma cliquer ci mu ñëw ñu ne ma somme bi lii la léegi transaction bi nan la demee foofu est ce que damaa wax waxuma de sama clavier laa yor sama souris wala sama sama tablette commandé affaire bi waaw léegi ah waa ñi nan laa ko nan laa ko kiiwe moom nan laa ko joxe affaire mooy bu ma dugalee sama sama carte bleue hmm bu ma dugalee ba d'accord moom moom mu présenté ma mbir mi ndax façon njaay yooyu baax na mooy loolu duñ ne affaire bi existé wul mbir mi existé na wute nag euh, euh, jaay naa la xar mi ci biir bi bi bi bi ci biiru euh, yaayam déedéet loolu wute na xam loolu mbote mi xam nga ne loolu wute na ak lii lii ordinateur bi existé na waa ji ne la livraison condition yi lii la livraison dans deux jours boo bëggee ñuy indil la ko sa kër wala poste foo xam ne fa ngay jaar bureau boo xam ne ñoo xam ne fa la ñuy yóbbu mbir yi nga dem foofu nga d'accord le fait nga d'accord tànn boobu cliquer ci gars yi ne la léegi dugalal léegi nag pour finaliser votre votre votre achat ay kii ay wo nga topp ba dugal sa code sa carte loolu mooy yow fay nga waajib mooy njaay moom baax na voilà bii bi ñu mooy gars yi taxaw nii comme mooy exemple bi ñu joxe rek waaye ñi ñëw xool xool affaire bi saa kii waxuñ dara. mu ñëw jël affaire bi jox waa xaalis dem yoonam lool la ñenn ñi ne ñu la ko waxee léegi que ne loolu moom du dox waaye li gën dëgër mooy ne loolu day dox te mooy bay'ul mu'ata voilà voilà parce que affaire bi soxlawuñ tout le temps ñu naan jënd jaay ma jaay naa la waaw bëgg naa jënd lii kaay ma jaay la ko ak yu mel noonu mooy ne loolu noonu jënd naa jaay naa la. jaay ma waay jaay naa la mooy ne loolu noonu du obligé tout le temps affaire bi day dollu ci uruf ndax al-aadatu muhakkama mooy lépp loo xam ne te loolu mooy bu nag buñ duggee foofu mooy day différencé wu selon selon selon dëkk yi de ndax am na yenn réew yoo xam ne boo fa demee amaana ñun yi ñuy wax nii lool lool tuddul taraadina voilà mooy lépp loo xam ne daal cim réew wala ci gox ñoom ci seen aada day ware ne njaay mii kiy jënd d'accord na gërëm na ko kiy jaay gërëm na njaay mi moo xam ñu wax ko wala waxuñu ko loolu ñoo yem voilà loolu moom day dox walla comme lan nga ne waaw ma la jox naa la ci exemple léegi waa ji ñëw gis ñu bind ci chemise bi cinq euros mu jël joxe waaw wala mu nekk loo xam ne bil ishaara la mooy ak junju xam nga junju moom du wax du wax comme wax wax nii du laf mais façon wax la voilà mais boo xam ne nag ishaara boo xam ne mufhama bu ñu comprendre la que ne day tegtal que ne ñiy gërëm nañu mbir mi voilà que ça soit waa ji nekk muuma wala mu bañ a nekk muuma ñoo ci yam ñu ñu bañ a nekk muuma ñoo ci yam parce que muum moom loolu la man mooy manu wax loolu garaawul même ñi ne ñële il faut non mooy muuma taxul ñuy wax voilà léegi bu ñu xamee loolu bu ñu xamee loolu këne euh, kon lool mooy li gën a dëgër siira bi jarul këne par force fokk mu nekk jaay ma jaay naa la ak yooyu déedéet loolu du c'est pas obligé que tout temps mu nekk loolu loolu nag moo tax façon jaay yooyu ñu la wax sànq mu nekk loo xam ne lu possible la muy bay'ul mu'ata comme bay'ul mu'ata voilà ah <laughs> ndax parce que tiibu nafs da cee am comme la alxuraan ne fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mariya fekk mu ngi doon wax ci affaire wu mooy soxna yi bu dee seen alal yi dañ leen koo may te mu neex leen waaw mooy tiibu nafs fekk am na te tiibu nafs nag soxlawul tout le ma naan man gërëm naa mooy bu dee ne man sama ni ma doxale lay wan d'accord naa mais mu nekk loo xam ne euh, lapsu bi ci am mooy lënt-lënt euh, ndax bu ci lënt-lënt amee dañuy dollu ci dañuy dellu ci cosaan bi voilà te tamit lenn la mooy bu doon ne il fallait que waaw jaay naa la jaay ma jaay naa la bu doon ne lool forcément la ciy am te njënd ak jaay gis nga li nga xam ne mimma ya'um bi al balwa dafa nekk ci nga xamante ne presque mais mais mooy mooy mooy mooy mooy dafa law dafa tas ñépp di ko def presque bu doon ne mooy loo xam ne te tamit jëm ci li nga xam ne mooy lekk lu dagan bu doon ne il fallait ngir mu baax ijaaba qabul am ci loolu kon dina am texte boo xam ne day ñëw bu doon condition la ci dina ñëw leeral ko alayhi salaatu salaam wax ci lu leer waaw ndax sinon bu doon bu doon loolu kon kon kon yi dundu gaay sax day naqari day naqari ah voilà kene il faut ngay wax tout le temps hein ah. kon ci noonu nag kon gis nañ gis nga niñ ko gàtt la mais walillahi alhamdu wal na gis nañ ci l'essentiel mooy arkaanu gis nañ arkaanul bay'a yi gis nañu bu nekk ak ay conditions yi ñuy doxe voilà bay'ul euh, ak li nga xam ne mooy ki nga xam ne tamit mooy kii jënd kon il le faut voilà léegi nag mu des yenn charte yi yenn am na yenn charte yoo xam ne nag bu duggee ci njaay du baax comme niñ la ko waxe woon yoo xam ne moom condition la ngir mbir mi daal di wér hein njaay mi wér waxoon nañ la sànq loo xam ne jaxaala da cee am comme di jaay loo xam ne kenn xamul fu mu ne te tamit yow manoo ko manoo ko livrer wala waa ji waxu kañ la la koy livrer wala kañ lay ci loolu yépp du baax hein loolu moom du baax waaye it jaay naa la ko waaye après diñ ma ko delloo jaay naa la ko fi yépp un an après nga delloo ma ko loolu man da nekk parce que jaay mooy ilal abad la voilà mooy loolu moom man da nekk jaay naa la ko loolu loolu loolu tuddatul jaay loolu location la loolu location la manoo ko nag tuddee ab ñëw ne damay jaay jaay naa la mais manoo ci tasarruf loolu du mën a nekk voilà kon léegi mbir màngoo ngoogu ci gàttal kon loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci loolu voilà ah, léegi nag mu des xoolal euh, euh, euh, bu dee bu dee njëg gi mooy li waa ji joxe ngir jënd ah ngir échanger ak li muy jënd loolu noonu mooy wax nañ la ne mën na nekk loo xam ne troc lay doon waaw wala loo xam ne day taxaw place mooy dañ naan lii nii à peu près lii lay jar te lool ki koy jaay moo naan man lii laa lii mooy sama ordinateur bi man lii laa jàpp ne lii lay jar parce que coût de revient ba kii yi ma ci def yépp loolu lii la. loolu xam nga lool xiima bi la mooy équivalent wu mbir mi voilà léegi nag fekk d'accord nañ ci ci affaire bi mooy baax na bu ñu d'accordé ah baax na te baax na loolu moom mënuñu ne waajee non non non non mooy seen affaire bu ñu xasee d'accord ci loolu mooy njaay mi baax na soit mu nekk par trop wala mu nekk li nga xamante ni nii day nekk waa ji euh, euh, dañuy gis ne lii mooy li nga xam ne moom lay jar dëgg-dëgg ci loolu nag lañ la doon wax ne am na rab loo xam ne day xaram mooy genre waxaale yu metti yow nga xam ne téléphone bi wax dëgg yàlla wala waa ji dugubam ji ni mu ci sonne sawaay mbir mi lii la war a jar kilo sawaay kilo xam nga ne kilo euh, euh, kilo gerte la la ñaata ñaataati la woon gars yi liñ ko doon jëndee yées <laughs> kilo gerte par exemple ñu ne cent francs la yow nga fexe bi wuus di puus waa ba mu jaay la ko ba mu jaay la ko fukki dërëm ko waa nga foog nga yow nag nga foog ne def def nga affaire nag defoo affaire non non dafoo affaire de defoo affaire parce que nag mooy waa ñàkk pexe moo tax nga jaay nga mu jaay la ko noonu loolu nag julli du doxale noonu te loolu rafetal gi nga xam ne moom la lislaam di woote diggante jullit ñi loolu di ci dox loolu du ko yombal voilà euh, léegi kon loolu ci gàttal moo jëm ci loolu walillahi alhamdu wal minna kon léegi ñun li ñu dese lenn la mooy façon jaay yi nga xam ne nag dañoo xaraam ginnaaw bi ñu gisee ruknul arkaanul bay ponki jaay léegi nag il ñu suffit ñu xool ba xam côté bu nekk gis nañ ko kiy jaay kiy jënd ak li muy jënd ak li muy jaaye ak li muy jaay ak li nga xam ne moo war a dox seen dëgg wax nañ la soxlawul tout le temps mu nekk wax que ne jaay ma lii jaay naa la lii mais tam il faut wa gis nañ li muy jaay il faut mu nekk lu exister ainsi loolu am na léegi mu des nag léegi euh, ana yenn ñooy façon jaay yi nga xam ne dañoo xaraam ba bu ñu xamee yooyu yeneen yi ñu xam ne yii nii xaraamul waaw yii nii xaraamul bu ñu xamee yee xaraam kay mooy ci dañuy xam ne xaraamul te mu remplir condition yi ñu gis yi ñu gis waaw kon boo seetloo loolu dinañ ci ñëw sax dinañ ci ñëw ci bu ñuy dugg ci yooyu nga xam ne ci njaay yooyu nga xam ne li tax waxoon nañ la xam li tax lii xaraam dafa baax jaxaala da cee ne muy xarar ak wor wala yoo xamante ni ainsi de suite dafa nekk loo xam ne ci boppam moom façon façon transaction wu riba yooyu yépp nag dafa jar a xam ah loolu nag insha allah loolu la ñuy gis ci jotaay bii ñëw voilà léegi euh, léegi kon xam naa euh, xanaa xanaa xanaa pour yokk njariñ <coughs> benn masala ju tëje ko mooy te foog naa gisoon nañu ko ah non non non gisuñu ko woon <laughs> eh, gisuñu ko woon eh, non dafa am ñu doon eh, non feneen la woon mais <laughs> moo koy gaayaa ngay ree xaw ma lu tax ñu <laughs> mooy est-ce que léegi comme que dañu ngi wax ci wàllu njëg mais est-ce que waa ji mën naa ñëw jaay loo xam ne bon quand même quand même dañuy xam ne waa ji nag marchandise bi dafa cher quoi est-ce que euh, euh, euh, état bi walla nguur gi wala autorités yi mën nañu intervenir ne léegi dañuy fixe ab prix ne non affaire bi lenn la on fixe le prix léegi képp commerçant bu ne. ceeb lii ñu koy jaay xam nga loolu waa Sénégal xam nañ ci dara léeg-léeg ñu ne dañuy dañuy imposer prix ne kenn bu jaayee saaku ceeb cinquante kilos lépp lii loolu nag yonent mi alayhi de bañ ko ko waxee moom dafa bañoon waaw comme ni Seydina Jaabir Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wax te xadiis bi xadiis la bu wér boo xam ne imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi ak ñeneen daal dinañ koy solo rahmatullah alayhi xoolal te moo tax euh, euh, lii nii incha allah bon dañ koy gàttal nii parce que dañuy pare yi que ne mooy li gën dëgër waaw te mooy waxu waa jumhur waaw euh, wala mooy waxu xanafi xanaa bi Shafi'i yeeg xanaa bi lay voilà mooy que ne imposer prix ci cosaan manu la ne parce que nguur gi nekku fi wala autorités yi nekkuñ fi di jël position ñenn ci contre ñeneen moom dafay nekk ngir maandu waaw mooy parce que bu xoolee côté consommateurs yi kese mën naa gaañ ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooy jaaykat yi mais bu xoolee côté jaaykat yi kese tamit seen intérêt kese mën naa jaay consommateurs yi moom nag dafa war a tudd njaaxanaay léegi nag ni muy def parce que affaire bi euh, yonent mi alei satu salam Seydina Anas nee mais prix yi xala mais gis nga prix yi dañoo yokk woon ala ahdi rasulillah ci jamono yonent bi alei satu salam dafa am jamono joo xam ne mais bi des prix moo am inflation voilà liñ naan inflation moo tax loolu gars yi xam nga léegi lañuy toog foog ne mbir yi léegi la xew mais inflation li toog naan ceeb bi yokk na diwlin ji yokk na suukar si yokk na li ñuy dund ji dafa cher mais loolu dafa yàggal ah. yonent mi alayhi salaatu salaam ba muy dund Medina noonu la demee woon am nay jamono joo xam ne loolu moo xawoon na ah. ah si <laughs> mais gars yi ñoom yooyu dañuy foog ne affaire yu moderne la lu bees la déedéet loolu ba nit ñi di dund ba léegi moo mas a am léeg-léeg prix yi baa léeg-léeg prix yi yokku Seydina Anas radiyallahu taala nee na gis nga nag prix yi dafa flambé woon mii lépp yokku jamono yonent bi alayhi salaatu salaam ñu ñëw am ñu ñëw ne ko mais ya rasulallah mais ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam law sa'arta waay waay law sa'arta la naa mais mano waay waay aka neexoon waay nga fixer prix yi nag waaw ndax en tant ki jiite jullit ñi jiite réew mi mooy autorité yi waaw mooy boo ñëwoon fixé ay way ak a neexoon nga fixé les prix parce que léegi ma njaay kii prix flambé na cher na <laughs> déglul lim leen wax <laughs> mu ne leen inna allaha azza wa huwa alxaaliqu alqaabidu albaasitu alraaziqu almusaa'iru wa inni la arju an alqa azza wa jal wala yatlubuni ahadun bi mazlamatin zalamtuha iya fii damin wala maal Allahu akbar Allahu akbar yeneen ci ma saab saab ne leen inna allaha gaa yi ñëwoon naan ko prix cher na de comme ne gaa yi ni ngay dégg léegi rek gouvernement bi deful dara il laisse les prix flamber sans rien sans réa sans aucune réaction waaw ah yeneen ci wàllu saabsaab ci même condition yi la ndax mënoo ne léegi la gën metti ma bu loolu moom ñeme yàlla ku ñeme yàlla koy wax xala seeru dafa leer prix yi dañoo flamber de Seydina Anas mi ko dund wax. jamu ala ahdi rasulillahi li tax rajo alayhi salaatu wa li tax nit ñi ñëw ba. mu metti ba ñëw naan ko waaye tee nañoo fixer le prix yi bokk fixer prix yi limitation kii prix yi bu ko defee gars wàññi tuuti walla yu mel noonu bu mettiwuloon dina ñëw di ko mu ne leen ma ne inna allaha buur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na huwal xaaliqu mooy ki bind alqaabidu mooy ki mooy ki téye kiy ngëb waaw albasitu mooy alqaabid mooy kiy téye ku mu xewlewul ku mu wërsëgalul moom la moom mooy téye ku ko neex mu bañ koo wërsëgal albaasutu mooy kiy tàllalal di la tàllalal sa wërsëg wallalal nit ki ay xéewalam lool mooy mo ku say xéewal yaatu buur yàlla la ku say xéewal ba ñàkk ki buur yàlla la arraziqu mooy mu ne leen mooy ki nga xam ne mooy wërsëgale al musaa'iru mooy ki nga xam ne mooy fixer les <laughs> <laughs> mu ne leen wa indi mooy mooy li ngeen may laaj loolu mooy loolu du sama prérogative loolu du sama du du man loo xam ne man am naa pouvoir def ko loolu buur yàllaa ko mën a def <laughs> wa inni mu ne leen te man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la arju damaa yaakaar am naa yaakaar lool li ma bëgg te mébét ko te kii mooy ma dajeeg sama borom bu ma génnee ci àddina bii mooy bu ma toxoo fii ma dajeeg buur yàlla te kenn bu may dajeeg moom kenn ci yéen kenn du ñëw di sàkku ci man naan ma ak tooñ gu ma ko tooñoon moo xam ci deret walla ci alal allahu akbar waaw mais huwa mooy ki mu doon mu ne damay bëgguma man yaakaar naa mooy yooyu yëpp du ma ko def parce moom laa la doon wax naan la autorité warula la farfenn parce que moom dafay nekk war a nekk koo xam ne équité lay doxal wala day tëdd njaaxaanaay ndax bu bu penché woo côté jaaykat yi mooy mu ngi tooñ ñële jëndkat yi bu penché woo côté jëndkat yi tamit mën na tooñ jaaykat yi yeneen ci ma lay saabsaab ak ki mu doon nga xam ne lu mu ci defoo noonu la mais mu ne lu ma ko def parce que man dama bëgg. dajeeg sama borom azza wa jalla kenn ci yéen du ñëw di sàkku na dama ko masa tooñ ci deret wala ci alal waaw waaw loolu la léegi sauf que bu dee xanafiye euh, yeeg maaliki yi rahmatullah alayhi ñoom dañ ne euh, am na nag dëgg la xam nañ xadis mi ah, mais am na nag fu muy toll foo xam ne sawaay bu fa tollee mbir yi nag bu boobaa dañuy obligé euh, euh, euh, autorités yi nag ñu taper sur la table ngir ne gars yi eh, yéen yi trop c'est trop parce que hadith Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu ba mu rombee Seydina Hatib di jaay Ibn Abi Baltaa mais dafa wàññi woon prix bi lool mën ne ko yéegalal sa prix bi sa jaay mii ngay jaay yéegal ko wala nga dem fola wala nga dem sa kër nga jaayee ko foofu waaw te xadiis boobu mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik ci sanad boo xam ne bu wér la rahmatullah alayhi loolu moo tax Maalikee di wax lool ne parce que Seydina Omar xanaa kay bu ñëwee ba def loolu te saxaaba yaa ngi fa woon bu doon ne loolu possible li wax Seydina Haatib dinañ ne ko ah loolu kan nag moom possible waaw mais sauf que Seydina Omar radiyallahu anhu mooy dana ko yëkkatil prix bi wala nga dem sa kër. nga jaaye foofu comme ni mu la neexe voilà euh, am na nag bon riwaaye bu naan boo xam ne wérul nekk ci sunan euh, imam al-Bayhaqi que ne Seydina Umar radiyallahu anhu après dafa demaat ci Seydina Xaatib bi mu jëmee këram dafa bon xoolaan ñëwoon ne li ma war waxoon Xaatib loolu du loo xamante ni lu ma dogu la de lu ma gisoon la rek léegi nag xoolal lu la neex nga def dama bëggoon rek yiw ngir waa dëkk bi mais comme que wérul loolu dañ naan leen euh, affaire bi lu man di demee xam nga ne mos li fële looyu liñ la wax sànk dafa metti woon moo taxoon nit ñi ñëw wax ko yonent mi aleyhi salaatu waaw parce que bu metti woon bu doon ne mettiwul doonu ñoon ñëw di ko wax waaw mais dafa metti woon moo tax léegi nag sauf que nag am na yenn limite quoi bu dee ne nag lii c'est sûr que boobu man nañ leen ne moo xanaa laay biir mais fixé fixé loolu insha allah mooy xaw a jax mais laaye leen biir ne leen nag euh, yee leen lu indiwaat seen xel ci que ne mbir yi ñii seen i mbokk lañ le fait bu dee ne am ngeen yenn bénéfice yi mais ba gaa yi ñenn ñi ngeen yokk mbir yi ba ñenn ñi mënuñoo xaw ñoo mën a dund loolu tamit day nekk loo xam ne lu jara seetaat la